وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا fa xasaanii xasiyah fa cadadtuha fa idaa hiya xamsu miyah fa qaala lii xud mislayha muttafaqun alayhi kon al-imaam al-xaafiz an-Nawawi rahimahu llahu taala ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ci garab gii ñu nekk ci toolu ñun ñu sell ñu ci téere bii di kitaabul adab muy téere teggin yi waaye garab numéro quatre-vingt-six wala chapitre numéro quatre-vingt-six wala buntu numéro quatre-vingt-six muy juróom-ñett fukk ak juróom-benn muy baabul wafaa'i bil ahdi wa injaazil wa'd xadis bi ñu mujj woon a gis ci jotaay bi ñu génn nag moo doon xadis six cent quatre-vingt-dix mu ne woon wa an Abdillah Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan walillaahi alhamdu wal minna hadis boobu waxoon nañ la war nañu at mille cinq cent quarante trois ak mille cinq cent quatre vingt quatre ci téere bi insha allahu taala tey ñu war a gis hadis bu mujj te mooy bi ci tegu ci buntu bi muy hadis six cent quatre vingt onze mu rew an Jaabirin mu ngi koy jële ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala li rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nee na law qad daf maa wax man qaala lii man la wax ne ma law qad jaa maalul jaa maalul Bahrayn ne ma cey bu doon ne alalu Bahrayn jële jizya la woon waaw xam ne ñoom dese woon nañoo comme ni ko al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daal di leerale te ka nga xam ne moom la fa tegoon al-Bahrayn mooy al-Ala ibn al-Hadrami amma al-Ala malik al-Bahrayn boobu waa borom xilaas doon wax <laughs> moom ko ku borom yonent may sànnaam jublooloon ba muy yónni da xam ne ñooy ndawam yi mooy al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu léegi ñooñu nag ñu bari ci ñoom gëmuñu woon waaye ci surtout tutalu jullit ñi lañ newoon. waaw léegi alal yooyu nag gis ya muy alal ji nga xam ne ñi nga xam ne gëmuñu waaye nangu nekk ci ronu dominance ci suufu ronu tutelle suufu kilifteefu jullit ñi la nga xam ne moom la ñuy joxe alal yooyee moom la ñuy tudde jizya alquran di wax euh, doon wax ne qaatilu alladhina la yu'minuna billah ne qaatilu ne xarale nag ñi nga xamante ne nii ñoom laa na euh, gëmuñu euh, euh, ci yoon gëmuñu yàlla waaw waaw ñi nga xam ne gëmuñu yàlla xaralee nag ñoom wala bi yawmil aaxir du caagante ne gëmuñu tamit fii pénc ba wala yuharrimuuna te duñu xaraamal maa xarama allahu li nga xam ne moom la boroom bi xaraamal mooy daal ñoom li yàlla te seen yoon nawu ci seen tëra li ñu bopp lañ yor gëmuñu yàlla gëmuñu bés pénc wala yuharrimuuna maa xarama allahu wa rasuluhu li yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam xaraamal seen yoon nawu ci wala yadiinuuna te doonuñu jàppewuñ mode de vie dundi nuñu diinal xaq dunduñu dundiinu dëgg bi defuñu ko dundin waaw mooy li yàlla wàcce di dund leen nii man bi leen fi indi wa maa xalaqtul jinna illa liya'budun mode de vie ak ni ngay dundee ñu ne ñoom duñ ko dundee waaw min alladina utul kitaaba ci ñi nga xam ne ñoom lañu jox téere hatta yu'tul jizya ba ni ñuy joxee la jizya muy impôt de capitation boobee di wan ne jullit ñee leen not te ñoo leen di yoral lépp léegi nag bu ñu ko joxee seen sécurité nag jullit ñee ko war a res an yadin wa hum saghirun mooy lañ koy waaw du loo xam ne dañ naan leen bu leen neexee joxe bu leen neexee yéenay seet déedéet fekk ñoom ñu ñu nekk ñoo xam ne ñu ñu tuuti la ñuy nekk mooy l'islam leen di dominer jizya jooju nag la sayyidina al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu avant moom Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah demoon na fa indi waaye alal jii nii moo doon bu sayyidina al-Ala ibn al jëm dajale woon ndax moom bosam laata muy ñëw euh, lii xew na léegi nag mu ne yonent bi saa saa nag dane woon muy bax al Bahrain mooy Bahrain bi ñu xam mais tuuteewul woon nooy nii mu mel nii ah, mais cosaan gi moo doon foofu waaw ñoom garder nañ kii bi ba léegi muy al Bahrain muy dëkk boobu nekk ci côté al Imarat Émirats arabes unis mooy la Bahrain c'est connu Bahreïn tubaab bi naan Bahreïn yonent bi saa saa ne bu ñu cay bu ñu alalu Bahrain waaw bu ñu dikkaloon de mooy gis ya joojee kon de kon ataytuka konoon te kon yow jaabir dinaa la ci jox hakaza wa hakaza ni ko lii dinaa la jox lii dinaa la jox lii dinaa fekk loxo yi la yeneen bay saa saan tàllal am ñu ne xasiya la te moom lay wax ci ci fin bi bi naa Abu Bakr te loolu la xadiis bi wane parce que xasiya euh, ci cosaan mooy benn tenk bu ñu feesal mooy benn poignée bu ñu feesal daal di koy jox loolu dal di ci joxe loolu mooy xasiya waaw waaye fii nii xadis wan na ne xasiya eh, du boobu kese du benn ñaari tenq yi la waaw mooy day tekki ñaar waaw mooy day tekki ñaar ndax fii Seydina Abu Bakar ci fin bi dana ñaari eh, loxoom yi am na riwaay yu ne ñaari loxoom yi la tàllal tibb jox ma ne ma waññal ma waññi mu ne ma ñaata la mu ne mu ne ma mu jëlal lu toll noonu jëlal lu toll noonu kon mu ne léegi nag euh, yonent may sa saam ne ko kon doon lay def tàllal loxo yi ne kon kon dinaa ci jël ci alal jooju jaabir ah tibb def nii tibb def nii tibb def nii lu toll noonu yëpp dinaa la ko jox léegi nag <laughs> euh, mooy mooy bi mu ko waxee lii nag mu ne waaye nag ah waaye waaye falam yeji dikkul waaw maalul bahrain alal joojee yonent bi alei saatu salaam doon wax ne hatta lulul qubida annabi yonent bi alei saatu jaa maalul bahrain léegi nag alalu bahrain yi nga ñëw parce que ne yonent bi alei saatu salaam génn na ana alors waaw waaw du ne yonent bi alayhi mi nga xam ne moo féete kaw l'islam bi te l'islam bi ci moom lay jógee li ñëw ci ñun hatta moom bu génnee àddina mbir du ne tekk lépp du arrêté léegi nag lan nga may xalaatal ci keneen kon <laughs> que moo génn àddina lépp war ne tekk dootuñ doxalatil yàlla dara mu ko mbir yi warula demoon noonu wala borom bi ne woon wama muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala anqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shakirin allah ca suratu ali imran aya cent quarante-quatre ba waaw boroom bi duñu xamal lo wama muhammadun illa rasul mu ne Seydina Muhammad mii nekk lu dul sama ndaw waaw qad xalat jiitu woon na min qablihi ar-rusul jiitu woon na ko ay yeneen yonent yu ma yónni woon ayna Seydina Nuh wallahi qad maat ayna Seydina Xaliilur Rahmaan Ibrahim alayhi salaam wallahi qad maat ayna kalimullah Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam wallahi qad mat dina waaw ayna ruhullah Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam borom bi ci na ko nga ot fi waaw ak ñi nekk seen diggante keneen jiitu woon di sunu maam Adam alayhi salatu wassalam ñoom Seydina Shiis alayhim asalatu wassalam ay nañu ñoom ñëpp qad xalat min qablihi rusul wallahi jiitu woon na romboon na jiitu ko ar rusulu yonent yi alayhim asalatu wassalam ay yonent yay samay ndaw waa kon afa in maata ndax kon bu génnee àddina aw qutila wala sax ñu faat ko ci toolu xare inqalabtum ndax yéen ñi nga xam ne yéen la nekkaloon ci diine ji ci l'islam bii doon leen nampal doon leen alimenté guddeeg bëccëg est-ce que da ngeen di wal da di wëlbati ko ala alqaabikum dellu ca seen gannaaw mooy kéeféer ga ngeen newoon laata ngeen di nekk jullit est-ce que ngeen di def waaw inkaar la laaju inkaar la mooy loolu na ngeen nan ko nar a defe waman yanqalib yëg leen ne man borom bi nag man wa man yanqalib maa ngi naan képp ku wane gannaaw delluwaat ala aqibayhi ceeb la nekkoon ca gannaaw mooy ca kéefër gam ne woon laata l'islam bii di ko dikkal na ko leer ne loolu mu def fa la yadur allah shay'a du wàññ du lor yàlla dara wa sayajzillah te yàlla na xil sif naa fay ash-shakirin ñiy sant bés ci li yonente ma lay ne woon comme ni ko Seydina Anas ibn Nadr waxe woon ci jotaay bii ñu génn ñu ko doon fàttali di amru sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhuma waaw mu ne leen lu ngeen di teg seeni ngànnaay keroog ci xare bi fekk ñenn ñu teg seeni ngànnaay di xaar yi daal ñëw góob leen rey leen ñu ne ko ah mais ah qutila leen yéen loolu fa mutu ala ma mata alayhi Rasulullah kon jóg leen ngeen faatu ci li ci kaw li yeneen may sax sax faatu woon waru la mission bi waru la waaw. waaw ndax kilifa lu mu màgg màgg màgg màgg màgg ci diine du génn àddina lépp tàgg momentanément man na xew quelque moment bi mu kii wi ñëpp nekk ci njàqare gu rëy comme ni mu dale woon lenn ci saxaaba yu bari. yi moom itam mu waaw bu mag bi bu tiisuur rëy bi muy génn àddina ak yeneen trois cent saab ñépp la mettre kaw illa Siddiq wal Abbas waaw ba mu des Seydina al Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñoo doon defal nit ñi <laughs> sinon jàkk ji ñépp doon jooy ñépp seen xel yi ëllëgu na ndax bés boobu lëndëm na keroog biir Medina bés bi yonent bi saa saam génne àddina kamaa qaala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaye qad sabbata Allahu as-Siddiq waaye wa qad sab wa qad sabbata Allahu amma rasulillah alayhi afdalu salatu wa salam al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa arda anhuma wa ardaahuma kon loolu moo tax fa lamma euh, alalu Bahrayn gi laata muy ñëw mu ne hatta qubida rasulullah laata alal ja di jóge Bahrayn di ñëw fekk na nag yonent way saasaam génn àddina falamma jaa maalul bahrayn al-Alaa ibn al-Hadrami neewul ah non fa yonent bi saa saam génn àddina kon léegi eh, jëlaat leen seen alal parce que y a plus rien à faire on attend la mort c'est fini c'est bon voilà que chacun euh, triste la yéen ñëpp ba diye bu leen defati dara ay wo déedéet dañoo continuer <laughs> la leen yonent bi saa saam tegu radiyallahu anhu léegi nag alal ja mu yónni ko. Médina comme ni mu ko doon defee ba fa yonent bay saa saam nekkee fekk Seydina Abu Bakar mooy xalifa bi mooy xalifatu rasulillah Seydina Jaabir radiyallahu anhu alayhi salaatu wassalaam mu ne bi maalul bahrayn ñëwee amara Abu Bakr Seydina Abu Bakar dafa digle comme ni yeneen riwaay wax munaadin fanaada dafa wax aji yëgle Seydina Seydina mu ngi naan kooku nag xaw ma kan la wax waaye la'allahu Bilaal amaana muy Seydina Bilaal la wax comme ni ko nent way saa saa am lu bari mu daal di yëgle fa naadaa mu yëgle ne man kaana la inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aydatun aw dayn falyatina mu ne képp koo xamante ne nii nekk na nekk na ci yéen jullit ñi fi yonent bi saa saa ma ayda loo xam ne dala koo digoon aw daynun wala det bor boo xam ne yonent bi saa saa am daf laa yore leen bor fal na nañu dikkal ñun as-Siddiq Allah ndax moo fi toogal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy xalifaam kon kay la yonent bi saa salaam bor ya nga xamante ne daa gàll woon ci moom Seydina Siddiq moo koy gérer waaw waaye la mu liggéey woon moom yonent bi saa salaam ne diw dinaa la defal lii wala diw dinaa la defal lii wala diw nàngam ak nangam bu luy amee yooyu Seydina Siddiq nii xalifaam moo ciy taxaw allahu akbar léegi nag nee na ah ba mu waxee ba ba aji wax ji waxee lool aji yëgle fa ataytuhu ma dikkal Seydina Abu Bakar nag radiyallahu anhu fa qultu wa qultu lahu ma ne ko man Jaabir inna rasulallahi ne ko ndawal yàlla li nag sallallahu alayhi wa sallam qaala lii nee ma kada wa kada nee na ma lii wëkk lii mooy li mu ko wax ci kaw li mu ko waxoon ne ko bu alalu Bahrayn ni ngi ñëwee de doon naa la ci jox lii ak lii ak lii <laughs> nee nag bi nga xamante ne nii nag ci la ci ma wax ko fa xataa lii xatiya Seydina Abubakar tibb waaw tibb ak ay poignéem lii xatiya ab tibb waaw tibb daal di may jox nee na fa adadtuha ma daal di compter lim ma jox benn tibb bi mu def fa idaa hiya xamsu ma fekk muy juróom ak cent mooy juróomi cent juróomi cent mooy cinq cent waaw muy téeméer waaw fa lii mu ne ma xuz mislayha comme que ñett la la yonent waaye saa saa waxoon te bii euh, cinq cent la kon xam nga nooy def jëlal ñaar yu mel noonu boole koog bii muy ñett kon muy mille cinq cent cinq cent plus cinq cent plus cinq cent muy mille cinq cent Hmm? ah muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaam al Buxaari yu na gënoon al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ moo leen ci jiitu woon mooy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah ala al jamii al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala gis nga lii nii en fait lii nii mu andi nii imaamul Buxaari ñii la ko soloowe mais daf ko ëndi fu bari. léegi pour yokk njariñ nañu gis beneen boo xam ne Seyna Jaabir day wane ne nekkul rek dafa ñëw na Seyna Abubakar jox ma Seyna Abubakar jox ko ci saasi nga ne ma ah oui ma ne la waaw <laughs> hadis bii nii al imaamul Buxaari indi texte tiis li ñu doon texte tiis laa wax <laughs> moo tax moo ah li ci yokk xanaa hakada wa hakada wa hakada googee rek saas saa waxoon ñetti yoon yooyu yépp même même même même bi même bi. imaamul Buxaari mu ngi ko di ci kitaabul kafaala baabu man takaffala an mayyitin daynan fa laysa lahu an yarji' foofu la indi lii léegi nag sauf que ñun comme que dañoo bëgg bu euh, fu fu euh, fu njariñ doo xam ne yokk njariñ surtout lii ma la wax ne la Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina Jaabir nekkul ne daa ñëw wax ko ko rek mu ne ko am déedéet <laughs> léegi nañu xool noonu le léegi nag mu ngi nañu xool foofee waaw moo tax mille cinq cents yi ñuy wax am na ci riwaay boo xamante ne ci baabu kitaabul jizya baabu ma aqta'a an-nabi ma aqta'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-bahrayn loolee mu ngi fanaan fa ataani alfan wa xamsa miya voilà mooy cinq cent plus cinq cent plus cinq cent muy mille cinq cent léegi nag nañ jël boo xamante ne nii nag day indi li nga xam ne moom laa la wax léegi wala nga ma ne yow fay ah saa yi moom ah wane la waaw xoolal <laughs> ah léegi. xoolal mu ngi mu ngi ko di ci kitaabul maghazi baabu qissatu Oman wal Bahrain mooy nettali li nga xam ne mooy Oman Oman wal Bahrain mooy dëkk yooyu nekk ca côté amira amar ab suni wax nañ la ko sànq mooy ca suufu ñoom al imarat euh, ay Koweït côté yooyu avant Koweït quoi parce que Koweït moo si sëkk ki nga xamante ne mooy euh, euh, Iraq waaye mooy foofu rek mooy côté yooyu lañ nekk Oman ak Bahrain mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettali nañu moom al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu ta'ala Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah az-Zaqafi Abu Raja al-Balkhi al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu naan teel mooy Sufyan Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum mawlahum Abu Muhammad al-Kufi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'a ibn al-Munkadir ibn al-Mun sami'a ibn al-Munkadir Jabir ibn Abdillah mooy ibn al-Munkadir bi sëriñam boobu di Muhammad ibn al-Munkadir moom moo ko nettali muy Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani moo ne moom moo dégg da koo nettali moo tax mu ne sami'a moom ibn al-Munkadir dégg na Jabir ibn Abdillah di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Abdullah ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma moom ak baayam baayam shahiid Uhud la tamit ah radiyallahu anhuma mu ne yëg na ko yaqulu mu naan qaala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law qad jaa maalul bahrayn laqad a'taytuka hakada wa hakada salaasan falam yaqdam falam yaqdam maalul bahrayn voilà dégmalul alalu bahrayn hatta qubida rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban yonent bay saa saa ñu koy borom bi di ko jël fi moom qubida xam nga mooy ñëpp mooy jël ko voilà mooy jël ko mooy faat ko fanaa daa léegi nag falamma qadima eh, ba nga xam ne nag ci la dégmal qadima falamma qadima ala abi bakrin radiyallahu anhu amara munaadiyan ci la digle benn aji yëglekat mu daal di woote ca kaw fa naadaa mu yëgle daal di wax man kaana lahu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam daynun aw idatun falyatina waaw mooy loolu rek ku ku ku boo xam ne da nga amoon fi yonent bay saasaam bor bu mu la yoreel wala lu mu la digoon nag ma di nag ñu dikkal qaala jaabirun Seydina Jaabir nee na fa jiitu Abaa Bakr ma dikkal Seydina Abu Bakr fa axbartuhu radiyallahu anhu ma xabaare ko anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala nee na ma xabaare ko ne yonent bay saasaam nee na law jaa maalul bahrayni a'taytuka hakaza wa hakaza thalathan ne ko yonent bay saasaam nettali ko li ma wax waaw qaala fa a'taani qaala Jaabir fa laqiitu fa a'taani léegi euh, euh, qaala Jaabir mooy gis fa laqiitu Abaa Bakrin ba'da zaalika fa sa'altuhu fa lam yu'tinii thumma ataytuhu fa lam yu'tinii thumma ataytuhu fa lam yu'tinii fa qultu lahu qad ataytuka fa lam tu'tinii thumma ataytuka fa lam tu'tinii thumma ataytuka fa lam tu'tinii fa immaa an tu'tiyanii wa immaa an tabxalanii <laughs> nee na mu ñëw wax ko Seydina Abu joxuma ma dajawaat ak moom rappelé ko fàttali ko affaire bi joxuma ba ñetteelu yoon nag ma rappelé waat ko fàttali waat ko Seydina Abubakar jox ma ma ko nag <laughs> ma ko yow de dikkal naa la njaal biin bu njëkk joxoo ma ma dikkalaal la waxaat la ko joxoo ma dikkalaal la nii nag waxaat la ko joxoo kon nag léegi benn affaire ay am su waa nga jox ma wala rek ma xam ne da ngaa naye sama côté quoi <laughs> fa qaala <laughs> Seydina Abubakar nag aqultu tam xamaa ne ne ko nga ma nga ma nay sa wa ayyu da'in adwa ni nal buxl waaw ana ban ban ban ban jarak ban jàngoro moo gën a yées li nga xamante ne mooy nay <laughs> ne ko nag euh, mu ne ko mu ne mu ne qaalaha salaasan Seydina Abu Bakar li wax na ko ñetti yoon te loolu Seydina al al imaam an-Nawawi dina ci indi benn buntu boo xam ne nit ki buy wax muy leeral ay waxam bunt boo xam ne di leeral li ngay jàngaleeg yooyu comme yeneen tubaab doon def di répété mbiri ñetti yoon. Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di répété mbir mi <laughs> ñetti ba <laughs> ma ba pare mu ne ko ma mana'tuka min marra illa wa ana uridu an u'tiyak ne ko yi ma dikkal yëpp nag yoon yooyu nga ma wax ñaari njëkk yooyu saa boo ma dikkalee wax ma ko bëggoon naa la jox waaye après day am ngànt bu tax day am leneen mooy Seydina Jaabir daf ko wax fekk mu am ci lu mu nekk laata Seydina Jaabir mu muy pare ci lool Seydina Jaabir dem mu ne ko saa ba ma ko bi yooyu yëpp bëggoon naa la jox waaye daa am lu ma doon téye ma jox la ko waaw nekkul comme am na ci euh, shuraax yi euh, al imaam al Qastallaani moo juumul mu ngi wax lu mel noonu na ko nag imaam al Haafiz bu lu jiitu waxoon na ko doon na ko junju que ni am nañu ne daa loolu da doon bañ en moo ko bañoon a jox ci début bi ngir bañ mu tàmm laaj wala tamit ñeneen ngir jàjj ñeneen yi ñu ñëw di laaj laaj yu bari mais loolu moom wallahu taala alam loolu dëgërul waaw loolu moom dëgërul du tout nan lay waxe ne képp ku yonent bi alayhi salaam digg euh, euh, ku yor ku yonent bi alayhi salaam yoral bor wala mu nekk loo xamante ne daf la koo diggoon nag ma dikkal waa ji dikkal ko ba pare Seydina Jaabir dikkal ko ne yonent bi alayhi salaam waxoon lii ba pare mu koy bañ a jox pour loolu pour raison yi ñu wax léegi lool moom loolu moom xelluwul loolu àndul ak euh, loolu àndul ak doxalinu Seydina Abu Bakar te xelluwul ginnaaw bi mu waxee ne radiyallahu ta'ala anhu ku yoreel ku yonent bi alayhi salaam digg waaw <laughs> ngir bañ mu laaj mais laajul li mu laaj mooy dañ ko moom dañ koo laaj dañ nekk Seydina Abu Bakar boppam radiyallahu anhu moo digle aji woote ne képp ko yonent bay salaam ku ko yor ku mu yoreel bor wala am lu mu la dig na nga ñëw Seydina Jaabir ñëw est-ce que daa ñëw ci propre initiative di laaj noonu déedéet kon loolu moom manu la nekk loolu wallahu taala alam mu doon lenn la mooy li yonent Seydina Abu Bakar wax lu leer saa boo ñëwee ma manatuka min marra illa bañu ma laa jox ca njaal boo nit ñi boo ma yang ma wax yépp lu dul ne bëggoon naa laa jox sauf que après day am ngànt yow ñaata yoon nga nit bi loolu di ko dal nga dem bay def dara am leneen lu ñëw nga fàtte ko nekk ci leneen affaire boobu nga dem ba beneen jour loolu présenté waat nga dem ba koy def leneen ñëwaat nga demaat ci leneen mais loolu kanaa ku dund xam nga loolu Seydina Abou Bakar nag loolu kese la jarul chercher midi à quatorze heures di seet feneen ak lu lu sooy loolu te loolu moom méngoog doxalinam ak li mu wax nii ne terew ma la woon a jox ba nga ma laaj saa boo ma laajee lu dul ne bëggoon naa laa jox mooy bëgg naa laa jox waaye am na ngànt bu tax jo man wala ko woon a jox voilà loolu la woon léegi nag nee <laughs> mu ne ma nag euh, euh, <laughs> léegi nag mu ne ko jëlal aywa mu ne ko am fa xadaal yi xase ci la ko doon wax ah ah mu jox ma ne ma nag udd uddaha ne ma lu konteel bi mu tibbee jox ma ne ma konteel nee na ma ma ma konte ko fa wajadtuha xamsa mi'a fa qaala xuz mislaha wala bii ci bii xuz mislaha marratayni jëlal lu mel nii ñaari yoon noonu la ko kon gis nga riwaay bi leeral na ne kon lii moo ci am dayg al imaamu kanta al imaamu muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom ci benn bërëb la ko indi imaamul Buxaari moom da ko indi fu bari kitaabul jizya nañ ko sànq kitaabu fardul xumus indi na ko fa kitaabu shahaadaat indi na ko fa kitaabu hiba al hiba wa fadliha wa tahriis wa tahriid alayha al kafaara comme niñ la waxoon yooyu yëpp indi na ko fa ak kitaabul maghaazi qissatu Oman wal Bahrayn daal imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko ni kitaabul fadaa'il baabu maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qattu fa qaala laa wa kathratu ataa'ihi Allah sallallahu alayhi wa sallam man haddathanaa Amrun an-Naaqid mu nekk ñu nettali ñun imaam Muslim mooy Amr ibn ah, an-Naqid mooy Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi gis nañ ko fan yi rahimahullah an-Naqid rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu ne nettali na Sufyan ibn Uyayna muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al asl al makki rahmatullah alayhi an ibn al munkadir gis nañ ko sànq muy muhammad ibn al munkadir annahu sami'a jabir ibn abdillah kana dégg na jabir ibn abdillah imam muslim na ma ah ni ñu taxaw leen mu ñëw ëndil naa beneen càllale mu ne wa haddathana Ishaq mu ne te nettali nañu hadith bi Ishaq Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah mu Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi si woon Ishaq ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Sufyan mu ne li nettali mooy Sufyan mooy Sufyan bin jóge sànq ibn Uyayna an ibn al-Munkadir muy Muhammad ibn al-Munkadir mi ngi gis an Jabir mu jële ci Jabir mu ne waan Amr mu ne naka noonu it hadith bii nii Sufyaan jëlee na ko ci Amr muy Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullahu ta'ala ah, an Muhammad ibn Ali waaw mooy Sufyaan dañu am ñaari ñaari sàllale jëlee na ko ci Muhammad ibn Munkadir waaye jëlee na ko ci Amr ibn Dinar foofu Amr ibn Dinar moom bu dee moom mu jëlee ko ci Muhammad ibn Ali kuy Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Ah, mooy Abu Ja'far <laughs> al-Baqir kii mooy al-Baqir al-imam al-Baqir surtout yonent bi alayhi salatu wassalam ndax Muhammad ibn Ali Zaynul Abidin miñ doon waxtaan bi ñu affaire ñoom Ubaydillah <laughs> moom mooy baayam ak bi ñuy wax waqatul Harra voilà sakaje boobu di sakajo Medina baayam di Ali ibn Husayn moom mooy baayu kii mooy Muhammad dafa doon juddu Muhammad di Muhammad eh, ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib eh, mooy baayu Jaafar as-Sadiq moo tax ñu naan ko Abu Jaafar al-Baqir nga xam ne xam-xam bu doon wu nag la moo ko fees ne tungaañ jël lépp lu ci nekk Allahu akbar <laughs> waaw kon eh, eh, fii Amr ibn Dinar moom da ko jële ci Muhammad ibn Ali muy Seydina Abu Jaafar as-Sa mooy baayu euh, Jaafar as-Saadiq radiyallahu ta'ala anil jami' ah, an Jaabir moom mu jëlee ko ci Seydina Jaabir mooy Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu moo ko jëlee ci Seydina Jaabir ci yoonu Amr ahaduhuma yaziidu ala al-aaxar mu ne kenn ci ñoom day yokk ci ñoom mooy Amr càllaleen bii am na lu mu yokk ci càllale bi nga xam ne Ibn al-Munkadir la jaar radiyallahu ta'ala anil jami mu ne ha taxawal beneen càllala ñetteel mu ñëw man imam Muslim wa haddathana ibn Abi Umar mu ne beneen te len hadis bi ibn Abi Umar mu ne wallafdu la kaddu gi may indi fii nag moom mii nag laa ko jële muy al-Adani Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz taqoo woon lool ak Sayyidina Sufyan ibnu Uyaynata mu ne an an an Sufyaan moo tax mu jële ko qaala mu ne qaala Sufyaan mu ne qaala Sufyaan mu ne qaala wax na Sufyaanu muy Sufyaan ibnu Uyayna min gi sànq rahimahullah mu ne sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir sa yaqulu mu ne dégg naa Muhammad ibn al-Munkadir mu naan sami'tu Jaabir ibn Abdillah mu ne dégg naa Jaabir doomi Abdillah yaqulu mu naan sami'tu mu ne qaala Sufyaan mu ne après mu ne Sufyaan nee na wa sami'tu aydan dégg naa ba léegi aydan Amr ibn Diinaar mooy ñaari càllale <laughs> ne wax mu ne ba léegi dégg naa Amr ibn Dinar al-Asam al-Jumahi eh, eh, Abu Muhammad eh, léegi moom mu ne yuhaddithu an Muhammad ibn Ali muy jële ci Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Ja'far qaala moom mu ne Muhammad ibn Ali mu ne man itam dégg naa sami'tu Jabir ibn Abdillah dégg naa Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu wasa mu ne wasaad ahaduma ala al-axar genn ñi dinañuy yokk ci ñeneen Muslim saa bu ne détail yu am solo lay def <laughs> ah boo ko miinul di nga ne mais mais mais mais tey moo wax na gaa yi ba pare non lii dafa am solo <laughs> waaw ci xam ne moom hadith ak surtout technicité bi du seen affaire ñooñu mën nañoo jàpp ni lii c'est la science et kii mais non <laughs> ah qaala mu ne qaala rasulullah kon Seydina Jaabir mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam law qad jaa'anaa maalul bahrayni laqad a'taytuka hakaza wa hakaza wa hakaza wa qaala bi yadayhi jamii'an waaw gis nga wa qaala mooy mu def bi yadayhi ñaari loxoom la dagale loolu moo tax xataa en général mooy eh, lenn borom xam-xamu loo yi ne mooy dangay sa tenk benn tenk la sauf que léeg-léeg tamit day tekki te lool xadiis yi wane nañ ko comme la waxoon Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu taala anha naan ko des na mu ne ko man jigéen laa ko xam ne damay létt sama bopp bi dama koy létt waaw <laughs> damay takk sama karaw bopp bi léegi ab an fuduha mooy buy sangu est ce que koy dindi mu ne ko déedéet jaru ko bu dee ko déedéet innama takfiika an tahussi ah, eh, salaasa xasayaat ah, ci bopp sa bopp bi nga sotti ci mooy boobu moom day wane ne du benn tenq mooy da boole sa loxo yi tànk sotti voilà moo tax fii xaala bi ma jami'an mu def loxoom bi yadayhi yi jami'an ah yonent may saa saam dafa def nii li ñoo xam ne mooy ñaari loxoom yi la dajale waaw mu ne ko nga sotti ñetti après li jël li ci sa nga sotti fa nga antiqat tahurti bu ko defee daal di ngay laal waaw waaw imraatan an imraatun ah boo xamante damay takk sama euh, karawu bopp yi di ko lit léegi est-ce que dafa am ko duxaa yeneen trois cent cent ne ko déedéet voilà kon mu ne kon Seydina euh, wa qaala bi yadayhi jamii'a kon mu def wa qaala bu wax de mooy def qaala day tekki fa'ala waaw wa qaala mooy fa'ala bi yadayhi ci ñaari loxoom euh, boole leen fa qubida mu ne fa qubida an-nabi sallallahu alayhi wasallam qabla an yaji'a ma'al bahrayn ñu fa yonent way sa sam boromam jël ko laata alalu bahrayn go di dikkal di ko dikkal fa qadima ala abi bakrin ba'da fa amara munaadiyan fanaada alal ji digmal ñu andi ko ci Seydina Abu Bakar mu woo aji woote woote mu digal mu woote man kaanat lahu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ayda aw daynun falyaati képp koo xam ne nekk na ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam lum la dik wala bor na nga dik fa qumtu fa qultu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala law qad jaa'anaa maalul bahrayn a'taytuka hakadhaa wa hakadhaa wa hakadhaa fa hasaa Abu Bakr marra thumma qaala li uddahaa fa'adadtuha qala fa ida fa ida hiya xamsu mi'a fa qala xud kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal al imam kii muslim am na luñ ci teg pour leeral maalul bahrayni jooju ñu doon wax sànq ko ko indi nga bañ ko jaawaleeg bu Seydina Abu Ubayda bi nga xam ne moom la ko yonent bay saa saa mu yónni woon foofee mu indi ko te boobu yonent bay saa saa mu ngi doon dund kene bi al-Alaa ibn al-Hadrami la al-imaam Muslim mu ne haddathanaa Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun rahimahullah ci suuf <coughs> mu ne nettali ñu Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadi Abu Abdillah al-Mu'addib rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Muhammad ibn Bakr muy Muhammad ibn Bakr ibn Usmaan al-Bursaani rahimahullahu ta'aala Abu Usmaan ñi Abu Abdillah Ah rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ibnu Jurayj mu ne ki leen nett mooy ibnu Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid min Abu Khalid rahimahullah al-Makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Amr ibn Dinar gis nañ ko sànq an Muhammad ibn Ali gis nañ ko sànq an Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma gis nañ ko sànq qaala mu ne axbarani ba léegi mu ne nettal Muhammad ibn al-Munkadir mooy Sufyan eh, moom moo ko wax mu ne nettali na ma ki nga xamante ne nii non non non Sufyaan <coughs> ibnu Jurayj voilà ibnu Jurayj fii Muhammad ibn al-Munkadir jëli naa ko an Jaabir moom mu jëlee ko ci Jaabir direct te jaarul ci Seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jamii' lamma maata foofu qaala mu ne Jaabir dane lamma maata an-nabiyyu lamma maata an-nabiyyu foofu mu ne kon lamma maata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jaa Abaa Bakrin maalun min qibali al-Alaa ibn al-Hadrami voilà fa qaala Abu Bakr man kaana lahu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam daynun aw kaanat lahu qibaluhu iddatun falyatinaa bi nahwi hadiis Ibn Uyayna kon nga gis fii fi nga xam ne mooy Ibn Jurayj moom mbokkam mi di Ibn euh, Sufyaan ñoom euh, seen yoon yi mooy fii leeral na fii ci yoonu Ibn Jurayj këne alal ji. ci al-Alaa ibn al-Hadrami mi nga xam ne moo doon le gouverneur mooy waalil Bahrain moom la fa yonent bi saa saa tegoon moo indi alal ji kon nag ginnaaw lii nii lépp fay bul jàpp ne mbir yi wow oh gudd na ah. <laughs> non non bul jàpp loolu yii dafa am solo lool lool fi gaayatil ahammiya wallahi